ci suñu jataay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi jeexaloon nañu introduction wu ghazawaatu rasulillah di maghazi introduction wu kitaabul maghazi di xare alayhi salaatu wassalaam yi jeexaloon nañ introduction bi euh, tey nag niñ ko waxe ñu waroon a dugg ci kon xare yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yi njëkk ginnaaw bi nga xam ne ci la jote ndigal loolu jóge ci borom bi subhaanahu wa taala euh, te mu nekk ci suuratul xajji mooy ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim la qadir boobu këne jox nañu ndigal ñi nga xam ne dañuy xeex ak bi annahum këne ñoom ñuy xeexal di muhaajiruuna di leen persécuté depuis lors dañ leen a wa inna te buur yàlla ala nasrihim la dimbali leen euh, ku la te ko def la waaye tamit boroom bi subhaanahu wa taala wàcce yaa ayyuha alladina aamanuu qaatilu alladina yaluunakum min alkuffaari walyajiduu fiikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al mu ne yéen ñi nga xam ne ci suuratu taw ba yéen ñi gëm yàlla xeex leen ak ñi nga xam ne ñoo leen ñoo leen topp ci yéen ñoo leen jege ci yéeféer yi te nañu jot seenug tar nañu jot seenug seenug mer ak seenug dëgër ndax booy nooyal rek gaay dañ lay yeb te na ngeen xam ne anna allaha këne buur yàlla ma al muttaqiin du deñ te masula deñ bi ànd ak ñi nga xam ne ñooy aji ragali yàlla yi kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ñu jëlee ndigal li nga xamante ne ci lañu tolloon muy udina boobu mooy ndigal li ci la jëbe kene ci lañ leen joxe permission ñu daldi xeex ak ñi leen di xeex jamono ji looloo amoon nekkuloon farata comme ni ñu ko waxe woon gisa woon ci waxu imaam ibn al qayyim al jawziya raxmatullaahi alayhi ci saadul ma'aad fi siirati fi hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam waaye bala ñëw dugg ci loolu muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaata xare la xare ak ñaata sariya muy ay armée la yónni te demul ñaata la woon loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu cee wuute dañu wuute ci xarem yi moom alayhi salaatu wassalaam ñaata lañu imaam al buxaari rahmatullah alayhi naka noonu imaam muslim ibn al daldi na koy solo ñu jële ku nekk daldi solo ci imaam zayd ibn arqam di seydina zeyd ibn arqam saxaaba la woon radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, dañu ko laaj ne ko kam gaza annabiyu sallallahu alayhi wa sallam min gazwa qaala tis'a ashara seydina zeyd ibn arqam radiyallahu taala anhu dañu ko laaj moom minal kaana minal ansaar bokkul ak al arqam ibn abil arqam eh, kooku kaana minal muhaajiriin al uwal dafa bokkoon ci ñi njëkkoon a gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te moom qurashi la woon mooy ci waa quraysh la bokkoon min bani maxzuum ci waa bani maxzuum di al arqam ibn abil arqam radiyallahu taala anhu wa arda kanta kii gisaguñ tarjamaam dinañ ko gis incha di Zayd ibn Arqam bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ay tuut tànk lañ woon jamono yooyu incha allah dinañ ko gis buñ àggee ci ay mbiram waaye moom ci waa lamsaar yi la bokkoon di waa ahlul madina waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dañu ko laaj ne ko ñaata xare la yonent bi aleyhi salaatu xare qaala mu ne tis'a asharata mu ne dix-neuf tis'a mooy muy loolu la imaam Zayd ibn Arqam daal wax euh, waaye jële nañ tamit ci seydina jaabir ibn abdillah beneen wax bu wuteeg bi ah, ñu laaj ko moom seydinaa jaabir ibn abdillah comme ni nga xam ne noonu la ko imaam abu ya'la daldi solo raxmatullaahi aleyhi seydina jaabir ibn abdillah mu ne nombre xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam vingt et la imaam alxaafiz ibn xajar bi muy toxal wax jooju ci fatxul baari mu ne wa isnaaduhu saxiix wa asluhu fi muslim mu ne te xadiis bi nii abu ya'la raxmatullah alayhi solo jële ko ci seydina jaabir mu ne 21 xare la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare bu wér la te cosaanam mu ngi ci saxiixu muslim ibnul xajjaaj al qushayri naysaabuuri raxmatullaahi alayhi Ah, loolu nag wax yooyu ci biti nii da gis ni dafa amug guute waaye ku mel ni imaam alxaafiz ibn xajar ak euh, shuraaxul ahadis ak boroom xam-xam yi rahmatullah leen dajale nañ wax jooju ndax ci xadiisu Zaydina Zayd ibn Arqam bi ci biir dañ koo laaj ne ko yow ñaata ñaata nga daldi euh, xareek moom ànd ak moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme que nee nga dix-neuf xare la xare yow yow Zayd na Arqam ñaata xare nga ànd ak moom kam ghazawta anta ma'a qaala sab'a ashara moom ñu laaj ko ne ko ana ban yow ñaata noombre de xeex ci dix-neuf yooyu nga ànd ak moom aleyhi salaatu wassalaam xare mu ne man di sept laa xa ànd ak moom xare kon deux raw na ma waaye euh, ku mel ni ñoom imaam alxaafiz ibn xajar dañ ne zayd ibn arqam tuut tànk la woon radiyallahu anhu amaana moom da ko raw premier xare yi nga xam ne moom lañuy gis ndax yooyu xare la yoo xam ne xeex amu fa moo yonent mi alayhi salaatu génn na waaye xeex amul kon moo tax imaam alxaafiz ne rahmatullah alayhi bi muy dajale waxu seydinaa jaabir bi ak seydina zeyd ibn arqam mu ne wa ka anna dhalika xafiya alayhi li sigari mu ne dafa mel ni e, imaam zeyd ibn arqam moom li tax e, mu bàyyi mu tudd dix-neuf mooy dafa am ñaari xare yoo xam ne ñoo ko jiitu amaana nag xare yooyu dañoo nëbbu ci moom yëgu leen xamu leen woon ndax tuut tànk wum nekkoon ba pare imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne liy dëgëral lii ma wax mooy boo demee ci saxiix imaam Muslim dañ ko faa laaj moom Seydina euh, al euh, Zayd ibn Arqam ne ko yow ban ban xare nga njëkk xam nga wee dañ ko laaj ñaata nga xare moom mooy bi nekk ci saxiix imaamul Buxaari ndax bi ñu li ñu wax sànk yépp lafz bi muy expression xadiis bu Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu bi ne ci saxiixu imaamul Buxaari mu ne rahmatullahi alayhi mais boo demee ci imaam Muslim foofu dañ ko fa laaj ne ko yow premier xare bi nga ànd ak moom mooy ban mu tudd ñetti yi ma doon wax mu tudd ci benn bi ne boobu la yonent mi alayhi salaatu salaam njëkk a xare kon sauté deux yi imaam alxaafis ne loolu mooy gina a li tax ma ne loolu da ko nëbb dafa daf ko échappé le fait que xale la woon am nañ ñaata wax bu njëkk ni dix am bu ne vingt bu muy bu njëkk bi waxu Zayd ibn Arqam beneen bi waxu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anil jamii te imaam alxaafis defal nañu li nga xam ne noonu lañ leen mën a boole léegi loolu ñaari wax angoog yoo xam ne presque mën nañoo nekk benn bu ñu jëlee li imaam alxaafis def léegi ci dajale bu rafet boobu nga xamante ne nii maa a'zamahu huwa imaamul xaafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullahi alayhi ah léegi ñetteel wax am na ci ba léegi imaam al-Xaafiz ci al-Fath muy toxal wuute yooyu rahmatullahi alayhi mu ne waqad tawassaa bnu saadin fa balaga iddat almagaazi allati xaraja fiha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nafsihi sab'an wa ishriin wa tabi'a fi dhalika alwaaqidiy wa huwa mutaabiqun lima addahu bnu isxaaq mu ne kanta imaam ibn saad fa balaga dafa jotale iddatal maghazi moom yemul ci vingt et un ne vingt et un la wala dix-neuf moom da ko yóbbu ba mu jot kënee ghazwa loolu waxoon nañ ko terminologie la boo xam ne léegi ba boo ñu xam ko buñ nee ghazwa mooy boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam da ci ànd dafa génn ànd ci xeex boobu buñ nee sariya wala baas wala bu'uth saraya bu'uth yooyu mooy boo xam ne dafa yeble moom demul voilà Euh, buñ ñëwee ci foo xam ne nag terme ghazwa dañ ko utiliser ci loo xam ne pourtant demul woon dinañ ko préciser comme ghazwatu zaatu salaasil bi nga xam ne moom mu ngi yónni woon ñoom Seydina Amr ibn al-As moo ko jiitoon pourtant Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais dañ koy tudde ghazwatu zaatu salaasil yu mel noonu buñ ci àggee dinañu ko préciser te loolu waxoon nañ ko euh, li ci imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi waxoon ne wal muraadu bil maghazi huna maa waqa min qasdihi min qasdi nabi sallallahu alayhi bi nafsihi aw bi jayshin min qibali moo tax mu wax lool ne li ñu namm fii ci moowu al maghazi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn booy génn di jublu yéeféer ci boppam côté boobu noonu la euh, boroom xam-xamu siira yi baaxoo woowe ghazwa aw mu ne ba léegi tamit wala boog bi jayshin min qibali benn armée bu jóge foofu dañ koy ëmbaale ci biir maghazi yi bu ñuy wax maghazi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yem foofu mooy yooyu yëpp ci lañ yi mu dem ak yi mu yónnee mais boo déggee ñu ne maghazi wa mooy foofu dañuy def différence bi que ne walla mooy euh, kii yi mu demal boppam yi ak yi nga xam ne moom dafa yebal kon loolu bu ñu ci accès ci yu mel noonu dinañu ko préciser mu ne nag kon imaam Ibn Sa'd rahmatullah alayhi moom dafa joxeli mbir mi nombre xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xam ne moom dafa génn ak jëmmam ji moom alayhi salaatu wasalaam sab'an wa ishrina vingt-sept xare loolu mooy troisième bi am nañ dix-neuf dix ne vingt et te ñaar yooyu wax naa la presque benn la ak lan vingt-sept mu ne lii nag imaam ibn Sa'd wax rahmatullah alayhi da cee topp sëriñam di imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi eh, ak kan mu ne ta lii wax jii nii moo dëppoog li nga xam ne moom la imaam ibn Isaaq daal di lim sauf que ñoom yi ñu lim mooy ci nombre bi noonu mais boo duggee ci détails yi ñu lay limal ne bii ak bii am nañ fa wute loolu nag li ko indi mooy ñenn ñi dañuy jàpp yeneen xare yi comme xare boo xam ne dañ koo pare même pas vingt-quatre heures beneen xare amaat ci diggante bi ñu boole leen benn am na ñuy def loolu am ñoo xam ne nag du duñ leen def noonu par exemple dañuy boole Uhud ak Qurayza ndax Uhud mooy ne maanaam Uhud kii Ahzab Ahzab ak Qurayza dañ leen di boole ndax lan am na ñu leen di boole ndax Ahzab muy coalisés yi ba mu amee fa mu jeexe ba yonente mi alayhi salaatu wa di bëgg a summi ay mbubbu koŋam ak yooyu la Jibril ñëw ne ko alayhi salaatu wasalaam bu dee dee teg ngeen seen armée ñun teguñu suñuy armée mu ne ko lu xew mu ne ko mu joxoñ ko waa Banu Qurayza ba mu ne woon sahaaba ya radiyallahu anhu bu kenn julli tàkkusaan lu dul mu jullee ko Banu la loolu am na yoo xam ne dañuy boole ñaari xeex yooyu boole leen benn moo tax ngay gis yenn lim yi di wute euh, loolu kon mooy ñetteelu wax bi këne set la te imaam Ibn Sa'd moo ko wax topp ci sëriñam imaam al-Waaqidi mu dëppook li nga xam ne moom la imaam Ibn Ishaq daal di wàññ moom yi même bu dee ne ci biir bu ñëwee par benn benn di lim lim bii la bii la bii la ba mat 27 di nga gis ne ñoom bokkuñu yu ñu lim voilà loolu benn la muy ñetteel wala ñaareel 19 21 ak 27 ba léegi beneen wax. Euh, muy li nga xam ne moom la imaam ibn abdurazaq daal di solo ci sanad boo xam ne bu saxiix la jële ko ci seydina sa'id ibn al musayyibi di seydina sa'id ibn al musayyib rahmatullah alayhi moom mu ne gaza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arba'an wa ishrin mu ne moom imaam sa'id ibn al musayyib rahmatullah alayhi mu ne Euh, baayam saxaaba la woon mun ay Musayyib ibn Hazn wala ibn Hazn wala ibn Hazn euh, radiyallahu taala anhu wa arda moom mu ne Seydina Sa'id bokkoon ci taabiin yu mag yi mu ne vingt-quatre xare la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xare ah imaam rahmatullah aleyhi moom loolu la waaye Yaqub ibn Sufyaan dafa solo jële ci Salamat ibn Shabib Salamat ibn Shabib jële ci Abdurrazaaq même bi di imaam ibn Abdurrazaaq as-San'aani moom mu ne abd ci boobu noonu Seydina Abdurrazaaq anna Sa'iidan kene Sa'iid dane qaala awwalan thamaaniya ashara dane yonent bi alayhi salaatu la xare summa qaala ginnaaw gi mu ne arba'an wa ishrin mais riwaaya imaam Abdurrazaaq bii nii ñuy wax ni ci imaam az-Zuhri lañ ko jële imaam az-Zuhri nag bi mu waxee nettalee lii sëriñam wax di Sa'id ibn al-Musayyib ne 18 après mu waxaat 24 imaam az-Zuhri ne fala adri awahima aw kaana shay'an sami'ahu awahima ash-shaykh ci yeneen riwaaya am na tuuru ash-shaykh aw kaana shay'an sami'ahu ba'd mu ne imaam yi zuhri rahmatullah yi ne man xawma sama sëriñ di imaam Sa'id ibn al li tax mu ne 18 xare la yonent mi alayhi salaatu wasalaam xare ba pare après mu ne waat 24 xawma man az yi que ne dafa def defle mooy dafa juum dafa def defle mbir yi xaw a jaxasoo ci moom aw kaana shay'an sami'ahu ba'd walla boog dañoo jàngal ñun ne ñu 18 ba pare mu déggaat nag amaat beneen luy wane ne affaire yi ëppoon na dix-huit que ni vingt-quatre la woon mu ne vingt-quatre kon moom loolu la wax imaam az-Zuhri rahmatullah aley waaye euh, mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Hajar bi mu waxee lool ba pare toxal lii mu ne bu ñu waxee bu ñu defee li nga xam ne moom laa waxoon mooy wax ji wax sànq que ni ñii dañoo jàpp xare yi boole leen ndax li ñu jegee am ñoo xam ne boole wuñ leen léegi boo yooyu noonu ñu boole dañoo bari dafa am xare yu bari noonu lañ mel ah ginnaaw Uhud rek am na beneen xeex bu amoon boo xam ne insha allah nañ ko gis même bu dee ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu demee xeex amul yooyu noonu am na ñoom dañ koy jël boole ko benn ak ubbig Makka ji ghazwatu mooy kii fathu Makka ak Hunayn am na yoo xam dañ koy boole benn imaam alxaafis ne nag ci noonu rahmatullah ci la mbir yi nii wute yi foofu moo tax mu ne daldi yenn loolu wa xamluhu ala ma zakartuhu yadfa'u al wa yajma'u al-aqwaala wallahu mu ne boo ngeen bu ñu jëlee wax comme waxu imaam Sa'id ibn al bii mu wax bu ñu ko jëlee yenn ko ci li ma waxoon ne mooy ñii dañoo boole yi ñii détaillé yenn xeex yi ne bokkuñu boo leen defee noonu foofu ci la def def le day puus mooy kenn mënatu la tudde mbir yi def def ndax mooy ne bii da doon wax boole am yum boole woon ne benn lañu woon après beneen bi mu leen di jàngal mu détaillé leen tax affaire yi ëpp mu ne loolu noonu boo ko defee ci la loolu lépp te wax yi noonu nga leen di boole buur yàlla nag mooy ki xam dëgg-dëgg loolu mooy li jëm ci yi nga xam ne gazawaat yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam moom moo ko fekke ci boppam kon bu ñu récapituler imaam Zayd ibn Arqam ci xadis bu ne ci saxiixayni nee na 19 imaam Jaabir ibn Abdillah ci xadis boo xam ne bu wér la isnaadam bu wér te imaam al-Haafis nee na cosaanam mu ngi ci saxiix imaam Muslim bu Abu Ya'la al-Mawsili rahmatullah alayhi mu ne moom Seydina Jaabir 21 la loolu gis nañ ni ko imaam al boole mais boo jëlee ne deux ñu wute rek. ñetteel bi muy li nga xam ne moom la imaam Ibn Sa'd wax topp ci imaam al-Waaqidi di sëriñam te mu dëppoog li imaam al-Haafiz euh, imaam ahlu siyari wal maghaazi di imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar rahmatullah alayhi wax mooy 27. après nga jël waxu imaam Ibn al-Musayyib yi nga xam ne benn bi la dana 18 beneen bi mu ne 24 loolu nga am ko dajale leen muy wax yi nga xam ne moo am. ci waxu ñaata xare la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xareel boppam xare yii nag waxuñ la ne euh, bu euh, euh, lu am solo la mooy tekkiwul buñ nee comme vingt et un la xare mooy ne vingt et un xeex dafa am am na yoo xam ne dafa génn ba ci biti dem fekk fekk gaa yi rëccu ko loolu dañ koy tudde ghazwa ndax innamal a'malu binniyat jëf yëpp ci yéene la ba ñuy génn loolu leen tax a jóg dem nañ ba foofa fekk gaa yi daw ñu rëcc leen wala ñu am ñu ñu dàqi ñu raw leen wala ñu dem ay négociation ak leneen tax daal ba mbir yi amul xeex ba avorté loolu it ci ghazwa yi lay bokk voilà léegi loolu mooy côté ghazwa yi léegi sarayaay ak bon fi ñaata la woon imaam alxaafiz ibn xajar ci fatxul yi ba léegi mu ne wa amma albu'uth wa saraaya fa adda ibnu isxaaq mu ne kantaa yi nga xam ne da doon yeble ak armée dogito armée yi doon yónni ñu dem di xare ji moom aleyhi du woon dem mu ne imaam ibnu isxaaq de lim na ci 36 moom nee na seen nombre trente-six la loolu benn wax la mu ne wa adda alwaaqidiyu thamaaniyan wa arba'iin mu ne kantaa imaam alwaaqidi rahmatullah alayhi moom dafa compter ne mbir yi la woon muy ñaari wax mu ne wa haka ibnul jawzi fi talqiix ñetteel bi mu ne imaam ibnul jawzi moom daal dinay soroo ci at talqiix benn téere la sittan waxam si ne cinquante six lañu woon nombre yooyu nga xam ne ci dafa yónnee te demul mu loolu mooy ñan troisième wax ñeenteelu wax mu ne wa adda al mas'udi sittin imaam al mas'udi rahmatullah alayhi moom mu ne moom mu compter ne mbir yi la soixante ay mbir yoo ay armée yonent bi alayhi salaatu yónni ngir ñu xare ji te demul imaam alxaafiz mu ne nag wa balagaha sheykhuna fi nazmi siira ziyaadatan ala sab'in mu ne suñu sëriñ mooy kan tuddoon nañ ko fi de mais yàgg na lool lool sa lañ normal ñu fàtte ko ndax loolu dafa sori quoi dafa yàgg bi ñu ko fi tuddee pour am na sax yenn vers yuñ ci masa wax <laughs> ci euh, sëriñam bii muy kan mooy bàyyi waliyu diin al iraqi papaam di imaam al iraqi moom moo nekkoon sëriñu imaam al xaafid ibn xajar voilà moom lañ ne woon kan nga ba muy génn àddina kan moo la doon mu ne al xaafid ibn xajar moo doon na xam-xamam doomam ci boppam di eh, imaam eh, waliyu diin al iraqi di Abu Zur'a moom mu indi ko troisième position ne mooy ñi ko doon moom mooy troisième mais ki ne ci kaw mooy imaam al-Hafiz ibn Hajar kooku mooy Abdurrahim Zaynuddin al-Iraqi moom mooy shaykhuna moom lay wax fii suñu sëriñ ci lan mooy la nazmu siira dafa def eh, kii boo xam ne comme ni mu def ci ah, wàllu xadiis ilmul xadiis bi imaam as-Suyuti naan alfiyat al-Iraqi sama alfiya bii moo féete kaw alfiya al-Iraqi mooy kooku Abdurrahim Zaynuddin Abdurrahim boobu al-Iraqi di al-Haafizul Iraqi nekkoon sëriñ ñoom imaam al-Haafiz Ibn Hajar moom dafa def alfiya comme ci wàllu ilmul moo ko njëkk a def te mooy cosaanu bu imaam al-Haafiz as-Suyuti bi rahmatullah alayhima mais lim def noonu noonu la def ci wàllu siira te tuddoon nañ ko ci introduction générale ba ca début ba ñi nga xam ne bind nañ ci wàllu siira yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di koy def ay vers moom di Zaynuddin al-Iraqi rahmatullah aley moom la ne nag wa balagaha li mu saraayaay suñu sëriñ de di al-Iraqi al-Hafiz al-Iraqi de rahmatullah moom jotal na ko ci ci poème yooyu mu def ci wàllu siira fii nazmi siira ziyaadatan ala sab'in moom mu daldi mat soixante-dix wala mu ëpp ko mu feeti kaw soixante-dix di dem loolu muy ñaateelu wax trente-six bu imaam ibn Ishaq quarante-huit bu imaam al-Waaqidi e cinquante-six bu imaam al ibn al-Jawzi yu imaam al-Mas'udi ak li ëpp soixante-dix ziyaada ala féete kaw sosa bu imaam al al-Iraqi muy imaam al-Hafiz Hajar di continuer mu wa waqa'a 'inda al fi al-Iklil imaam al-Hakim fa demee di nga fekk mu ne annaha tazidu ala mi'atin moom mu ëpp na ëpp na sax yeneen ci maanaam saabsaab yónni te demul ëpp na sax euh, imaam alxaafis na nag amaana nag sans yi mu wax fa la'allahu araada dammal maghazi ilayha peut-être euh, dafa boole moom yi mu xareel sa boppam moom alayhi salaatu ak yi mu yónni moo tax mu def mu mat sans mais sinon bu dee sariya saraayaa yi boo ko toppee topp ko topp ko benn par benn tagli ga mooy ne du mat sans mais moo tax. mu ne amaana da cee boole yële gis nga gis nga teggin ñëwul na non non non non non non non non saa fan non saa moom du lii moom bii moom moom dañ koo non déedéet loolu mais boroom xam-xam mooy mooy mooy mooy mooy am teggin yooyu looloo tax ñuy jàngale xam-xam kenn du ko jàngu noonu rek dem da ngay jàngale teggin yi mu moo tax mu ne. moom imaam alxaakim ci al iklil nee mbir yi weesu na san mu ne fa laallahu amaana nag moom araada dammal maghazi ilayha da cee boole yi nga xam ni moom xare yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa génnal boppam kon loolu moo jëm ci nombre yi nga xamante ne ghazawaatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wasaraaya buñ paree nag ci loolu gis nga suñu bunt bii nii bu jara bàyyi xel la non seulement waxuma la ki koy déglu di ko déglu moom en tant que mag mais mu koy jàngalay doomam ma jàngal ko ay doomam ndax imaam alxatibul baghdadi di imaam alxatibul baghdadi dafa solo na ko noonu imaam Ibn Asakir imaam alxatibul Baghdaadi ci aljaami' imaam Ibn Asakir daal di solo ci taarixam ñoom ñépp ñu jële ci Seydina Zayd ibn al-Abidin muy Ali ibn al-Husayn ibn amir al-mu'minin Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum imaam al-Xatiib al-Baghdaadi oh kawtéefu jamono eh, kii imaam al-Xatib al baax na noonu en tout cas jàppal na ku ku la woon isaan wa Asakir di imaam ibnu Asakir ci taarixam ñu jële ñoom ñaar ñépp ci Zeynul Abidin di Seydina Zeynul taaru jaamukatu yàlla yi akbar di sëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen càllale yi jaafaru an muy imaam jaafaru saadiq nekkoon sëriñ ñoom imaamuna maalikum nu anas rahmatullahi alayhi jaafaru an abaa'ihi di jaafar jële ci baayam yi ñoom seydina muhammad al mi nga xam ne xam-xam bu doon aw nag la moo ko fees ne tungaañ la ca ne yépp mu yóbbu ko jële ci ay baayam moom moomu di doomi kan ali di euh, seydina jaafar moo tax jaafar ibnu muhammad di jaafar di doomi muhammad voilà ñoom ñuy sëtu yonent bi alayhi salatu wasalaam jaar ci xusayn imaam xusayn radiallahu taala anhu wa ar wa anhum wa ardaahum seydna ali zeynul abidin dane moom doomu alxuseyn la woon walla moom mooy bàyyi muhammad muhammad di bàyyi jaafar radiyallahu anhum wa ardaahum moom dane di doomi kan alxuseyn di alxuseyn di sëtu yonent bi wassalaam di doomi seydatu faatima seydna ali ibn amirul mu'minin di doomi njiitu jullit ñi Ali ibn Abi Taalib di Seydina Ali ibn Abi Taalib dane lan moom la wax Seydina Zeynul Abidin te tuddoon Ali la tuddoon di doomi al-Husayn ibn Ali radiyallahu ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne kunna nu'allamu maghaazi rasulillah maghaazi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kama nu'allamu suura min al-Qur'an Allahu akbar moom Seydina Zeynul Abidin mu ne radiyallahu anhu ñun de dañu doon jàngal kunna nu'allamu maghazi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gis nga xare yonent bi alayhi salatu wasallam yii histoire am siiraam dañu ko doon jàngal kama nu'allamu suuratu min suuratu min al-qur'an comme li nga xam ne noonu lañu doon jàngale saaru alxuraan noonu lañ ñu ko doon jàngale mooy lii waxoon nañ ko ci introduction général ba ci début ba mooy ne gis nga ni ñuy yóbboo gone yi di leen yóbbu ci kuttaab yi ci daara yi ñuy jàngi alxuraan di commencer di di di di di di dal dal baaw ak yooyu dal kii di jàng après ay faatiha ak yooyu noonu ñu leen doon jàngale ay faatiha jëm kaw ay naaseek yooyu di ngir ñu mokkal alxuraan ngir ñu jàng ci wala am luñ noonu lañ leen doon jàngale xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar mais léegi léegi léegi léegi léegi nañu xool ana kenn kenn ban famille jullit ban famille jullit nga gis man de damay laaj man moom mosuma ko gis wala dégg naa ko ci ñoo xam ne ñooñu fu jamono lañ muy Shanaqita yeeg xumaari yu ne yeeg ñooñu ñoom ay kaawteefi jamono lañ ñoo xam ne ñoom ñoom mbir mi ñoom noonu lañ masa mel neew ma nag amul ku mel noonu mais man dama ne à part ñooñu man dégguma ko rawatina ci réewi wolof man xawuma ci kenn benn famille boo xamante ne nii say doom dañ leen di jàngal histoire yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni nga xam ne noonu lañuy jàngale alxuraan gone yi booy wax sax ñu foog ne gone yi waruñu koo xam déedéet ñun bu ñu jàpp ñun ni ñu mel ñu bëgg paas noonu gone yi noonu noonu lañ mel xale lépp la mën a comprendre yonent bi alayhi salaatu doon sukk ci ndab ak ay doomi jiitleem ak ay gone yu saxaaba yi radiyallahu anhu mu leen di jàngal gisoon nañ lam waxoon doomi yaay ummu salama bi ak abu salama ibn abdil asadil maxzumi radiallahu taala an il jami muy omar boobu di doomi abu salama ñu sukk di xéewlu gone gi di jógal loxoom fu ko neex mu ne ko yaa gulaam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik allahu akbar yonent bi alayhi salaatu ne ko yaa gulaam ne ko yee eh, yow gone gi bu doon bu doon sama jargon boo mooy kudd gi ma yor lay fëgg ci loxo bi tër comme quoi ñun mënuñoo jàngale moo taxit gone yi dara la lu ne lañuy def ndax ndax jàngalekat bi li ñun ñoo manu la jàngale ndax lépp affaire brutalité la yonent bi alayhi salaatu deful lool de pesu ko wala mu kon ko jógal aca suur nga sax suur neex na suur naqari suur da ngay fontoo nit ñi da ngay reewan comme ni nga xam <laughs> ñun ñun ñun ñi nga xam ne noonu la ñuy emporté woo mais wax ko lool de gone gi di dugal loxo bi ci ndab li fu ne mu awale ko fa mu ne ko yaa gulaam ne ko yow gone gi sàmmilaa booy lekk tuddal tur yàlla mooy lan bismillah commencer tur yàlla ndax turu yàlla lu mu dugg rek da koy barkeel lu naroon a tuuti moo tax ah qissatu jaabir ibn abdillah boo bële ak mbëyam sa gàttam nga boog ba mu ko rendee woo yonent mi alei salatu salaam ne nañ ko def na ñëw mook tuuti ca ghazwatu xandaq comme niñ koy gisee insha allah yonent mi alei salatu salaam ne bilaal wooteel yoo xam ne ay pour ñetti nit ñeenti nit yonent mi alei salatu salaam woo ñépp ñu doon gas tunnel bi kii bi canal bi ne leen jaabir de moo ñu invité waaw akbar jaabir tiit daw kër ga fekk soxnaam ne ko é eh, eh, problème am na de mu ne ko luy problème bi mu ne ko yonent bi alayhi salaatu wasallam de armée bi la woon maa leen invité dama ne ko woon moom ak ay ñaari nit ñett rek ñu ñëw ndax lii du dara mu ñëw mu ne ko tax ndaw si ne ko est-ce que yow yow yaa leen woo mu ne ko déedéet yonent mi mu ne ko moom moo gën a xam li muy def Allahu akbar gis nga femme bu tamit oh femme boo xam ne dafa am yaqin ci boroomam waaye dafa am dafa am xam dëgg-dëgg al muallimul a'zam di alayhi salaatu wassalaam xam na ne moom bu xasee wax jeex na comme que moo ko wax moom bu ñu xool ndax kilo yàpp yi mat naam wala ay cinq kilo la mu indi ab ab ab dëkk ay milliers de personnes wala ay centaines de personnes loolu ñun pour cinq kilo de yàpp loolu suñu affaire ñun moom la ñu wow moom moo woote comme que moo woote nag sha'nuhu la moom mbiram la yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ne ndaw si bul bu bul deel tibb tabul xool mbir yi mu di servir te nag mu ne gaay bu ñu yàkkee ku ne par mbooloo te kuy commencer na nga wax bismillah ñu lekk ba pare ay mboolooy mbooloo di ñëw ñuy def par ñu lekk ba pare pare mel ni cin la dafa gën yokk na mu meloon allahu akbar ndax turu yàlla loo ko dugal rek mu yokk ko moo tax mu ne ko yaa ghulam samillah ne ko yow gone si ngone si booy lekkati tuddal turu yàlla muy bismillah wa kul bi yaminika te booy lekk bu lekke càmmoñ jël fourchette ak paaka jël fourchette bi teg ko côté gauche jël paaka bi ngir mu koy dagge droit loolu même bu dee ne yow restaurant bi nga ñëw noonu la ñuy def comme ci tubaab yi ak suñu dëkk yi ah, ñoo raw ñépp ñoom loolu seen culture loolu lañ xam mais yow jullit bi boo ñëwee ay doo ñëw def lool mais dangay ngay dagge càmmoñ di lekkee lu jox kay mais comme que def nañ ko nii nga kii di lekke càmmoñ non te waxoon na ne seytaane moom mooy ki nga xam ne moom mooy lekke càmmoñ comme ni mu nee ci sax imaam muslim seytaane mooy lekk càmmoñ léegi yow nga jàpp di lekk càmmoñ déedéet moo tax mu ne ko wa kul bi yaminik te booy lekk na nga lekk sa ndejoor sa main droite waaye wa kul yar yi te booy lekk lekkal sa kanam li la gën a jege bu jeexee ngay avancer mais pas di xool di jël fële gauche droite kii kii ba mu des loolu loolu mooy règle bi ba mu des bu dee ne palaat bi liñ fi teg dafa wuute mooy de ab palaat boo xam ne li ci biir bokk mooy ji biir dafa am ay fànn fànn lekk la yoo xamante ne fii mu ne fayen yi commencé nañu seen gémmiñ yi di tooy nii xam nañ bi may wax léegi mooy yu mel noonu noon bu boobaa may nañ la waa ji man jël ci yi wuute noonu ci kaw loolu noonu mais sinon wa kul mimma yali commencer fi nga ne di dem kon nga gis xale yi mooy ne du ay ñun ni ñu jàppale naan ay affaires yi duñ ko xam ku la ne duñ ko xam bañ koo xam mais fii ñu ma lay wax noonu ay romaari yoon a yëkki ak shanaaxita yooyu ñoom biñ ne ay gone gis nga euh, euh, histoire kii nii euh, saxaaba yi nii seen biographie biographie saxaaba yi nii mais seeni yaayale waxuma seeni seeni baay ndax seen baay ay boroom xam-xam lañ yoo xam ne ñoom dañuy jàngale ci biti nit ñi dañoo bare yooyu mais yooyu seeni yaay ak seen tante yi ay boroom xam-xam lañ woon yoo xam ne saa bu ñuy tëdd ñu waxal leen benn saxaaba wala waxal leen yu mel noonu kan moo koy defati fii premièrement yaay ji bu xamul dara nan lay mane loolu yow bu dee moo ko ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu lim ci mën a wax mooy ne xalifa la woon loolu kese lool xanaa loolu loolu loolu dara xalifa la woon kese la ci mën a wax Seydina Omar radiyallahu anhu xalifa la woon ba pare ñàkk xam ci ñoom dara buñ leen di woo sax di leen sàllaw naan Omar mel ni kuy wax ak non xanaa xanaa musulman normal bi sax bi tudd noonu boo koy woo bokk di nga ko màggal ndax ka ka ka mu yor turam ne Seydina Omar mais Omar mais sàllawlu gu bon lañuy def sangu yooyu xoolal loolu mooy ne ku manul loolu ku manul koo xam ne xamul lool fan nga koy jàngale ñoom bi ñu nee gone noonu la woon looloo doon neexal seeni noonu lañ leen di berse ñun ni ñuy berse gone yi ak a tegal leen ay ay yoo xam ne ay way ay ay baar beeg ay yooyu ñu ne ci di kii muy way ba ñuy nelaw ñoom doonu ñoon def noonu de dañuy ñëw ne tey tëral xale bi jàngal ko ñaan yi muy kiiwag yépp commencé euh, tey Seydina Muaz ibn Jabal nga xam ne moom moo doon Seydina Muaz di doomi Jabal ainsi de suite wax ci lu yóbbu pas ay di dugg naan kii ko solo déedéet ay comme ni ñuy def yi non non yooyu yooyu da ngay ba gone gi lool doo ñëw naan walla diw solo na lii diw moo kii nii bii dayif na bi non loolu da ngay perturber gone gi <laughs> yooyu xamul loolu yow daal li ngay wax mooy da koy da koy waxe ci seen niveau voilà nga xam ne yooyu day tax chaque day yàkkamti chaque heure boobu ñëw wala boo ko mënul tous les jours mais toutes les semaines une fois par semaine wala une fois par mois sax à la mais zéro ba moo tax fii mu ne ay kajjkatu bal bi lañ gën xam même bu dee ne Argentine lañ dëkk ak ñoo leen xam ah même yi nga xam ne ñoo xewoon football yi xewoon ay mondial yi romboon ay cinquante six quatre-vingt-six nga xam ne yooyu waxuma la moom de mais baay bi ko jur juddoogul woon sax man na laa wax ko dugaloon ñan yan équipe la woon kan moo dugal bii ba ak ban minute ak yan seconde la ko dugale ak waa xam ñoo ñépp bari ci seen tête amul benn jour booy wax mercato bi instant bii nii que ñii ngi déplacé woo ñii ñu ngi jël ñii ñëwa ñépp la la mën a waxal diw daaw il était à Chelsea cette année il est à Rotterdam ainsi de suite mooy ne lépp xam nañu nga gis ñuy façon di watoo seen ala Balotelli ak seen caaxaan yooyu ñuy defal di yàq seen bopp yi seen yaay yi di leen ci jàppale di leen wate noonu defal leen seen idole man lool bu ko yéeféer yi defee ñoom seen affaire la ndax lool ñoom ñoom ñoom laa laa laa kii laa zan ba bandal kufri amatul ak kii après ak kéeféer giñ ne mais ay jullit nga gis ñoo xam ne seen doom yi noonu la ñu mel ba pare nag ñu ñëw ci ginnaaw di kaas bëgg léeg-léeg di mer bu fa sëriñ ba ñëwee bëgg koo wat mais yàgg ko jàngal télé bi nga koy bàyyi ñoom rek lay xool ñoom la def seeni idole nga wutal ko benn équipe boo xam ne mooy mooy activité bi muy def ginnaaw après ak ah, ci école bi lool rek nga ko jàngal lool rek ba pare bëgg ne du mel noonu mooy takk waa ji li ñu fooxoon rek takk waa ji ba mu dëgër sànni ko ci géej gi ne ko iyaaka iyaaka an tabtalla bil maa ngi lay moytandikuloo nga tooy ci ndox mi non yaa ko dugal ci lépp ba pare bëgg mu bañ a génne leen éponge fii éponge boo ko jëlee xooj ko ci bisaab boo ko yëkkatee weñ ko bisaabay génn nga dugal ko ci ndoxu géej génne ko weñ ko ndoxu géejee génn yow waa ji gone gi nga jël ko éponge la bu wow nga imprégné ko ci yooyu caaxaan yooyu ba pare bëgg te loolu sax ñoo gën a xam ne noonu lay mel mais bu fi sëriñ ñëwee wala ko ko ñu xame diine ñu bëgg nag ci jour bi ñu weñ ko bu génne euh, euh, ndoxum génn mi génne euh, suukar su neex majnun yow na ngaa dof xanaa la yaa ko tey sax kon gone yi loolu la bu ñu leen jàppe ñun li ñu jàppe suñu bopp naan lii da koy perturber kon la ne ma da koy perturber mais xale li mën a jàpp moo tax ah, ah, wax jooju ñuy wax naan ndax gone buy jàng jàng gone day mel ni kuy bind ci tabax boo xam ne mur booy door a def raax ko mu tooy nga ciy bind dañuy des mais bu dee mag day mel ni kuy bind ci ndox booy bind ci ndox moom booy te balaa sa baaraama jóg mu effacé ko mais gone day jàpp yooyu kon gis nga ñii noonu lañ doon yare seen doom Seydina Ali Zeynul Abidin radiyallahu anhu mu ne kunna nu'allamu maghazi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kama nu'allamu as-suratu min al-Qur'an mu ne ñun ne suñu baay yi ñan ñooy baayam yi kii baayam wax naa la mooy al-Husayn ibn Ali sibt rasulillah wa rayhanata moom mooy sut yonent bi alayhi salaatu wa salaam di Seydina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu ak baayam yi ñoom Seydina al-Hasan ak ñeneen mu ne ñooñu ñun dañ ñu doon jàngal dañ doon jàngal lan xare yonent bi alayhi salaatu nga xamante ni noonu lañ ñuy jàngale saar yi ci alxuraan ñoom ñu ne ba léegi imaam al-Xatiib al ak imaam Ibn Asakir ñoom ñu daal di solo ci Ismaïl ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas muy sëtu ñu jële ci sëtu solo ci sëtu Ismaïl di doomi Muhammad Muhammad boobu di doomi Sa'd ibn Abi Waqqas di imaam Sa'd ibn Abi Waqqas nekkoon nijaay ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom doomam dafa doom ju tudd Muhammad doomam jooju di Muhammad dafa am doom ju tudd Ismaïl imaam al-Khatib al-Baghdadi imaam al Ibn Asakir solo ci ñoom ñoom ñu daal di jële ci Ismaïl boobu mu ne kaana abi mooy baayam mooy kan mooy Muhammad di doomi Sa'd ibn Abi Waqqas miñ fi gis hada xaali fa ayyukum yuriyani xaala moom la yonente bi alayhi salaatu bu ko gisoon naan de mooy sama nijaay ngii di ñëw ana kan ci yéen moo wan nijaay ju mel ni moom Sa'd ibn Abi Waqqas bokk jur fukki grand ñu gën a màgg ci saxaaba yonente bi alayhi salaatu doomam Muhammad radiyallahu anhum da doon jàngal doomam yi parmi eux Ismaïl mu ne kaana abi yuallimuna sama baay di Muhammad di doomi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum dama doon dañu doon jàngal maghazi rasulillah sallallahu alayhi wa di li nga xamante ni mooy xare yonent mi alayhi salaatu wassalaam waaye wa ya'idduha wa ya'udduha alayna wa saraya di leen ko konteel di leen ko répéteel di leen ko jàngal di leen ko répéteel di leen ko konteel wa saraya ak yi nga xamante ne moom xare yi mu demal boppam moom alayhi saraya yi nga xam ne mooy yi nga xam ne armée muy yónni te demul noonu lañ leen ko doon kaana ab yi ñoom ñu ne ko ne noonu lañ leen yar wayaquulu te bu leen ko doon jàngal la la doon wax moom Muhammad boobu di doomi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya haadihi sharafu abaa'ikum fala tudayyi'u dhikraha bu leen ko doon jàngal naan leen e yéen samay doom lii di xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam histoire yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de mooy teraangaak seen bàyyi gis nga seen bàyyi ngeen di dégg Sa'd ibn Abi Waqqaas ak fi mu toll lépp nga foog ne fu mu ko jële ci roy dundu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu ko jële Allahu akbar seen baay yi ngeen am yéen te xam leen muy ci arab yi muy saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom seenu teraanga gi tax tey ñu am teraanga giñ am te ñoom ñi ko njëkk a gëm am di saxaaba yooyu am lu kenn amul mooy gis nga dundu gii la hada gis nga lii ma leen di nettali haalihi gis nga dundu yonent mi alayhi salaatu wa salaam xareem yi ak yii nga xam ne moom la doon yónnee yii nii ak dundam mooy teraag ak seen baay yooyu di saxaaba yooyu waaw akbar fala tudayiuha kon nag bu leen ko sànq bu fala tudayiu dikraha bu leen sànq di ko ñàkk fàttaleku ndax bu ngeen ko fàttalekul da leen di réer dootu ngeen xam dara te nag gisoon nañu la sha'ir ba waxoon istarshada al gharb bil maadi fa arshadaha wa nahnu kaana lana maadin nasinaahu mu ne gis nga boo gisee calamité yi xaw ci jullit ñi yépp ci wàllu euh, euh, culturel waaye ci wàllu religieux ci wàllu économie ak lépp guerre culturelle bi nga xam ne ñun dañu ci phagocyté bu yàgg dammaate nga xam ne dëkk euh, kër jullit boo dugg doo ko xawa ràññee ak këru keneen ku dul julli lu dul xanaa kaamil ba muy teg ngir doose ñu ngi ñi ñuy fay ñëw loolu rek la kaamil boo xam ne boo ko gisee xam ne kii ba ñu ko gëjee ubbi kenn xamul benn centaine d'années la ngir lan ak bu gaa yi amaana ku baax jaar fi bu boobaa dina rus lool bu gisee kaamil bi xam ne man maa ngi ci lu baax lool law da nax sa bopp kooku ngay kooku nga amal problème nga foofu waaye yaa ngi amal problème allaamul ghuyub ki nga xam ne moo xam li nëbbu alladi laa yaxfa sama yàlla mi nga xam ne dara du ko nëbbu dara umb ko ci asamaan yi ak suuf nga foog ne moom ngay nax yow xanaa déggoo al ihsaan an ta'budu allah ka tara fa lam takun tara fa yara xamal ne buur yàlla de jaamul yàlla boo bëggee àgg darajay ihsaan ka naka comme yow taraahu yaa ngi koy gis te wallaahi boo xamoon sax xam nga ne yaa ngi gis yàlla ndax lépp lu nga gis rek dalay delloo ci borom lépp lépp ba sa bopp sax wa fi anfusikum afala tubsirun yéen yéen nit ñi ci seen bopp rek xanaa du ngeen gis bu ngeen delloo ci seen bopp bind bi leen yàlla bind ak ni ngay yëkkatee say cër ak ni ngay defee di xalaat di lool rek sa bopp rekk doy na sëkk ngir nga xam ne yàlla yàlla moo fi ne rawatina yi nga xam ne moom la bind asamaan yooyu ñu jàpp na lu ordinaire la laa kan laa dara ordinaire d'ailleurs yooyu sax ñoo gën a extraordinaire yi nga xam ne ay tay la xew ñu gis ko nii yiy xew par par lu kiiwul déedéet yii nii ñu miin ñooyu extraordinaire guddeeg bëccëg yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaara fi layl loolu c'est extraordinaire mais ana ko ci bàyyi xel allahu alam léegi mu ne yéen ci seen bopp kon jaamu say boroom comme nii yaa ngi koy gis bu dee ne yow àggoo ci daraja jooju xamal ne mu ngi lay gis voilà que buur yàlla mu ngi lay gis foo ne kook ngay nax di teggi kaamil mbur ay nit yu fii ñëw ñun noonu la suñu kër yi noonu la ndax lan dañoo fàtte jàng non seulement ki ko waroon a jàngale xam ko père de famille woo xam ne xamul yooyu te fexewu koo xamal ay ndax yi léegi ñàkk xam loolu loolu du problème problème bi kay mooy man walla xaw ma mais quand bu ma des rek en janvier ma xam ne xaw ma mais du est-ce que damay toog ba janvier yi ñëwaat beneen année bi man ma nekk rek ci constat ba ma ne woon xaw ma déedéet boo defee constat xaw ma voilà bu boobaa nag nga fexe ne man damay teg benn programme benn planning boo xam ne man bëgg naa balaa at mee kii wala fii ak ñaari weer wala ñett wala juróom yaay xool lu la ne bëgg naa nag sama kaa évoluer ma xam yoo xam ne nag xaw ma ko woon surtout yi nga xam ne farata la ci man mais bu dee ki ko waroon def xamu te tamit jógul ut ñoo xam ne def nañu ko léegi xoolu affaire yi mu bari internet gars yi wolof moom bu fi kenn amatu fi lay gaa yi def nañ affaire yi leeral ko masha allah mu ngi ci internet bi wala ñoo xam ne boo xamul nga laajte ñu jox lay fichier yu baax tànnal lay ci baax jox la ne la yii déglul boo kiiwul man nga sax teg sa njaboot neen koy déglu yéen ñépp teg di déglu voilà wala yow boo dégloo ba pare ngay résumer nga leen koy defal voilà mais toog rek di xoole moo tax mu ne lii mooy sharafu abaikum mooy seen teraangaay baay yi ngeen doon dégg saxaaba yi radiyallahu anhu yooyu sama doom lii mooy seen teraanga de gis nga si xare yonent bi alayhi salaatu wasallam yii ci la seeni teraanga ne woon ndax ci lañu comme niñ ko waxe woon ci bii passé te alxuraan wax ko li yatafaqqahu fi diin fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun li yatafaqqahu fi diin wa liyundiru qawmahum idaa raja'u ilayhim la'allahum yahdharun boobu noonu mooy dem xare yi xa façon masaa'ilu fiqhiyya yu bari yi ñu ciy jànge mais loolu boo xamul yooyu nan nga koy defee kon mooy yi nga xam ne mooy seen teraangay bàyyi fala tudayyi'uha bu leen ko fala tudayyi'u dhikraha bu leen yée bu leen ñàkkal solo sànq di ko tudd di ko jàng di ko fàttaliku kon nga gis ne lool la ñoom noonu lañ ko doon jàngale muy Ismaïl di doomi Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas kon poète balam la waxoon istarshada al-gharb bil maadi gis nga boo gisee occidentaux yi raw ñu léegi ñoom fàttewuñ seen passé dañoo gindeeku revisiter seen paase fexe koo xam nga xam ne mooy nekk seen miroir ñu ciy xool di fexe nag di féete kaw seen passé boobu erreur ya ca amoon pour ñoom am ñu fexe ba kenn dootu leen noot ak naka lañuy def ngir di dominer ni istarshadal gharb bil maadi mais mu jàng histoire ñeneen yi xool ñooñu nan lañ defoon ba nootoon ñu ba ñëwoon ba Espagne moom fii yépp ay Andalousie ba ñëwoon sax ba sud ak yooyu Europe centrale yooyu yépp Macédoine ay Albanie yooyu yépp ak Pologne Autriche nan lañ defoon ñu xool loolu gis ne ah xalifa jullit ñi di la euh, euh, dawlatul Usmaniya l'empire ottoman yi fii lañ jaaroon ak yooyu mais ñu jël yooyu doxal ko ba pare di ko ndax loolu la mooy da jël apport la di gën yokk bi ñu demee noonu istarshad al gharb bil maadi après nag ñu jël yooyu def di ci gindeeku di ci gën yokk wanax nu kantaa ñun julli ñi nag suñu période gu kala suñu état yu bon yi ñu ne nga xam ne koo ci gis mooy ne tekkiwuñ dara daanaka ci ci àddina bi ñoom moo tax mu ne yaa euh, euh, euh, boo demee anna tajahta ila lislaami fi baladin tajiduhu kat tayri maqsuusan janaaxaahu mu ne anna tajahta bés boo demee jublu dem ci benn benn dëkk jullit dëkk boobu danga koy fekk mel ni picc moo xam ne am tan moo xam ne maqsuusan dañoo jëli ciseaux ciseaux laaf mais pigeon bu ñu sisolaaf yi lan la man lan lan dara lu ko man mu ni jullit ñi gis nga dëkk boo dem moom la ñu mel dëkk jullit boo dem anna tajahta min al islaami fii baladin tajidhu ka tayri maqsuusan janaahahu dafa mel ni laaf yi dañu koo dagg ñoom ñépp ñu ñu gësam nërmeelu ñu leen di def lu leen neex mooy àddina bi moom li ñu waxoon rek ku fi am bomb bu baax sax booy testé ci ñoom nga koy testé fii mu ne moom ndax bomb yi yenn yi léegi ay géej yi fii yëg yooyu mënoo ko bu benn guerre ngay créer rek après nga essayer bomb yi ci ñoom ndax lan kat tayri maxsuusan janaaxaaw dañu fàtt seen démb ba pare di ut démb di utub di utub avenir foo xamante ni nii mënuñu koo am fii mu ne kenn ñun moom waxuma la sax ki ngi ci wàllu diini nii le petit Sénégal sénégalais paa bi sax paa bu am quatre-vingts ans léeg-léeg soixante-dix histoire Sénégal xamu ci lu dul ba fa tubaab bi ñëwee loolu rek lañ ci xam loolu rek lañ ci xam koo fi wax mu jàpp ne moo tax gaay bu ñu leen seen bàyyi dañ leen doon joxi seetu ñu ñuy jaay seen kii ñu bari dañoo gëm ne loolu dëgg la alors que loolu ñoom waroon nañu xam ni yow fen la ñoom nga ñoom àddina dina naqari ku nekk ci ñun àddina dina naqari bañ ne la yaay jëlal seetu bii nga xool sa bopp après nga jaay mel ni seetu amul Afrique alors que mais benee dañ doon defar ay seetu est-ce yi xamoon nañ loolu avant ñuy xam tubaab yi ak te loolu benn rek la ah, mooy du benee rek ah mais dafa woon ci loolu mais naka koon nga bëgg a wax ne yow affaire yi mbir yi daal yow moom lañ leen jox ak i pakut yi ñu gis seen bopp kii après jaay seeni doom mais mu dëgg mooy ne histoire boobu ñu xam c'est écorné baaxul mais koo ci waxoon euh, histoire avant tubaab bi kenn xamu ko presque ñi ko xam dañ leen di wan wàññi bu ay bout de bois bout de xamuñu dara léegi yow kooku nga ko ne kooku kooku nan nga mën a taxaw naan ay panafricanisme voilà ay euh, l'émergence de l'Afrique dañuy fontoon dépuis kañ lañ commencé di wax yooyu depuis kañ lañ commencé di rey nit ñi tànqal nit ñi ki ay euh, émergence de l'Afrique voilà c'est le temps de du temps wu Afrique fenn la ñëwul dara la ñëwul depuis kañ lañ ko wax ñoo xamante ni projet bu ñu am ñu ngi xaar seeni non financé leen ko wala ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ñooy les maîtres du moom jamais ñu am projet bu ñu mën a financer seen bopp projet yépp ci dette la tegu mais kooku nan la mën a avancer nga foog ne waa ji dina la financer ngir nga raw ko loolu loolu ban dof moo mës a gis loolu kan xanaa lool lool lool ku xalaat tuuti xam ne lii waruloo demee nii man dinaa la financer ngir nga féete ma kaw kooku dafa xanaa xanaa bopp bi neexul mooy ne ñoom ñun noonu la rawatina loolu moom moo loolu mooy Afrique dans mais dans leur ensemble mais rawatina nga jël jullit ñi seen biir ñoom moom fala fala fala làmbaay gi ne ñaaw moom mooy ne loolu la moo tax mu ne gis nga dëkku jullit boo fi dem tajidhu ka tayri maqsuusan janaahaw da ngay foog ne kii picc la moo xam ne dañoo daggalaa fi muy muy këyën këyëni manu ci dara manu yëngu lu mu yëngu dañ koo yëngal bu lekkee dañ koo jox bu naanee dañ koo jox bu amee làmp dañ koo jox dara amu ko te nag li gën a mooy seeni programme ngay jàng loolu benn affaire la mooy ne après yow nga réere sa sa histoire réere sa histoire ñi nga xam ne ñoom li nga xam ne mooy histoire yonente bi alei salatu nga xam ne nee na moom la doon wax doom yi ne lii mooy seen honneur seen teraangay bàyyi saxaaba yi fi newoon lii moo newoon seen teraanga li taxoon ñu àgg fi ñu àgg lii lañ toppoon voilà léegi na kon loolu lu am solo la imaam az-Zuhri rahmatullah yi ba léegi ci lancé boobu imaam al-Xatiib ak imaam Ibn Asakir rahmatullah alayhi ma dañoo solo ci imaam az mu ne fii ilmi al-maghaazi xayru dunya mu ne gis nga ci xam-xamu xare yonent bi alayhi ni imaam az mu ne fii la ilmu dunya fii xayru dunya wal ci la yiiwu àddina ak al fii lay gis nga moo tax moo tax xare yi kenn du jàng ñun moom ni koy jànge baaxul de toute façon niñ koy jànge moom c'est c'est hors sujet moom hors sujet ndax affaire yi ñun lépp dañ koy jànge de telle sorte que affaire bi amul ak lien dara ak ñun dara c'est des histoires kaanama ah, ma qad kaan affaire yi newoon na il était une fois ay autrefois lii nos aïeux kii yooyu rek lañ fi ne loolu kay baaxul mooy ne yow jàpp nga ne mbir bokkoo ci loolu moo tax imaam Az-Zuhri ne gis nga nag gis nga xam-xamu xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam yii xayru dunya dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ci la yiiwu àddina ak alaaxira nekk yiiwu àddina yiwu matériel liiwu leer yiwu yooyu yépp yiwu gindeeku loolu lépp mu ngi ci xare yonent bi alayhi salaatu wasallam waaye ak allaaxira ndax allaaxira moom ku la gën a xam yii gin la koo toppatoo gin la koo topp moo la amul benn léegi nag nekk fi di di di conference conférence ak gàmmoo ko góndi sa bopp ak yooyu yooyu amul benn solo mooy da wax la neex mais moom de toute façon nit ñi xam nañ loo jay jay sa bopp xam nañ ne àggoo fenn yow àggoo sax première première étage àggoo fenn yow da wax rek di puukare woog def yooyu mais ku la gën a xam yi gën la dund te yàlla tax moo la raw moo tax mu ne ci xam-xamu almaghazi moom imam az xayru dunya fi la ci la yiiw àddina nekk ak alaaxira kon loolu la moo tax Euh, am na sama benn sëriñ bu ne fële Égypte kii euh, euh, Cheikh Mouhamad Hassan hafizahullah moom loolu la woon commencé muy def siiraam bu am solo bi nga xam ne moom la def ci siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu am solo kitaabul maghazi bi mu ci accès yii noonu la doon commencé bokk na ci li doon wax moom lay ubbee jataay yi yu njëkk yi la mustaqbila li ummatin nasiyat maadiha la mustaqbila amul amul amul futur li ummatin ci peuple boo xam ne nasiyat dafa fàtte maadiha fi euh, histoire am boo xamul foo jóge doo xam fa ngay dem xamoo fi nga jóge te yow yonent bi alayhi salaatu wasallam suñu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci yonent bi alayhi salaatu wasallam pour uswatun royukaay xasana bu baax a baax a baax mais koo te moom la ne roy leen ko bu ngeen ma soppee roy leen ko ba pare lépp mu ne moom ngeen di topp te nag gis nga waman aradan zikri yi sama alxuraan jii nga xam ne moo digle yooyu ne ngeen topp sama sama sang bii ki nga xam ne maa ko def sang mu nekk sangu ñépp wallaay gis nga ku ko fi dummóoyu kooku day am ma'ishatan dund dan tan ju kaaj ju metti lay nekk ci àddina bi mais ñun loolu daluñ ndax xamuñu dara xamuñu dara voilà yow loo xamul nan nga ko koo oh, xamul noo koy roye ay bërit rek ngay yow mooy yow da ngay nekk même bu dee dëggu ci yow que ni sopp gi mais mais yow sax sopp teguwul ci xam-xam te amul loolu dese na am njariñ moo tax euh, mu ne la mustaqbila amul avenir li ummatin ci peuple boo xam ne nasiyat dafa fàtte madiha histoire dafa fàtte démbam nan ngay bâtir ci lan ngay bâtir ci lan ci lan lan moo tax ni ñuy jàng histoire da nga xam nga gis xoolal pays occidentaux yi ni ñuy ni ñuy focaliser woo ci histoire seen peuples yi histoire seen nga dégg ñu naan histoire de la patrie nga gis France ay la révolution française tout le temps dañ koy jàng di ko remume waaye di ko di ko commémorer tout le temps ak date yu kii ay ay armistice 45 ak yooyu pour nit ñi duñ ko fàtte xam ne lii moo doon moo doon suñu ay yi lii lañ nee woon bravoure njàm njàmbaar ak yooyu défendre yooyu mais ñun dañoo ñun ñun ban bravoure lañu yi fii mu ne xamuñu sax ay bataille de dankeek yooyu kam xam yooyu kere xamuñu ay déqale yooyu gars yi naan la niñ koy waxe sax boo mooy du noonu ndax man aw ma benn aw ma benn li nga xamante ne nii mooy ak kóolute kii nga xamante ne nasaraan yee koy bind mooy ne yooyu xamuñu ci dara mais waxuma la loolu même yi nga xam ne ñoo gën a récente yàgguñu sax riir nañu ndax ñun duñu seet a ci dara fii mooy histoire histoire Euh, sëriñ su su max yi nga xam ne yàgguñu sax léeg-léeg dañ ciy bëgg a wax am problème euh, nit ñi nag ñun dañoo jàpp ne wax ci ñoom lu yomb la heureusement ba ñu bindee ah mais nekk fi di wax ci yenn yi nii seenu dund dugg ci détails yi bu dul war ak yenn téere yi nii ñenn ñi nga xam ne ñoo ko def jamono yooyu te ñu xamaleen ak mbaax aku yiim aku aku wóor wallaahi duñ ci mën a wax lu bari te sax malgré loolu am na yu bari mënoo koo wax waxuma nag lii la gaa yi nettali moo siiw foo dem plateau yi moom la ñuy wax acca nañ leen ko wax déedéet ndax mbir yi foog li ngay wax mu nekk dëgg si non yow kàddaab ngay nekk kàcc kat ngay nekk te da ngay nekk koo xamante ne ni majruux dañ lay jam say wax kenn dootu la dégloo dañ naan sawaay n'est pas moom mi muy wax nii di nettali histoire yoo xam ne ku ko dégg xam ne du dëgg yooyu rek te ñooñu soriwul sëriñ bu fi gaañu 2006 mbaa 2007 sax boo moywul gaa yi dinañ la fi nettal yoo xam ne dalay leer ni lii du dëgg moom kay xam nga yooyu problème la kon loolu mooy li nga xam ne histoire yonent bi alayhi salaatu salaam ak surtout xareem yii lii Muhammad boobu wax ibn Sa'd ibn Abi Waqqas doon wax doomi seemay doom lii mooy haadihi lii de sharafu abaikum mooy seen honneur bàyyi fala tutayu dikra bu leen yi néewal bu leen sànq di ko jàng di ko fàttale ko di ko fàttali wadde imam Zaynul Abidin nee na ñun di doomi Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ñun dañu doon jàngal xare yonent bi alayhi salaam comme ni nga xamante ne ni noonu lañ doon jàngale saar ci al saaru alxuraan yi voilà jàng qul huwallahu ahad ni ma ko doon jànge